nee na man dañu ma dimbali bokk na ci yi nga xamante ne jagle la yu ko suñu boroom defal te defalu ko yonent yi jiitu woon aleyhimu salaatu wassalaam mooy buur yàlla du ko dimbalee ay noonam di ko tiit bu ñu yëgee ne bis mooy fi mu ne boo fa jóge woon di dox jëm fu neex nga lu mat weer foofu lu toll distance bu toll noonu suñu borom day def ne ku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 laa ilaha illa allah xam nga luy xaafid xaafid da nga dégg ñu naan al alxaafid ibn xajar noonu ngir rafetal quoi <laughs> laa ilaha illa allah xam nga lu muy tekki <laughs> gis nga yooyu ay terme la yoo xam ne ah en boo xamul yow da ngay foog ne lii peut-être mooy comme que ñun góondi woon te man mooy ñuy def rek ay naan Serigne Diou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 voilà kon nag bu ñu fi dof dof lu ah parce que dof dof lu dina indi ndof voilà kon mu ne euh, mu ne gaa yi euh, kon ba léegi mooy Ghazal kon bi mu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu wa salaam di koy